asalaamaaleykum mbokk soppe da baax ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ziyaare di wax ne ñëw nañ seen deuxième numéro gis-gis gis-gis nag euh, ku wax gis-gis wax ne xalaat bi nga xam ne moom la nit ñi jox ci benn point bi nga xam ne moom moo tax euh, ñi koy waxtaanee keroog gannaaw ba ñu waxtaanee wàllu insécurité bi nga xam ne moo am ci réew mi tey dañuy dikk rek ci li nga xam ne mooy wàllu njaaloo ku wax njaaloo wax nit yaakaar naa nit mooy njaaloo waaye tamit eh, ku wax njaaloo wax ne ñaar nit ñi nga xam ne muy eh, maanaam góor ak jigéen yi seq sëy te ñoom ñaar seen diggante dagganul te ñoom ñaar ñoom ñi ànd d'accord moo tax ñu jox eh, yëkkati seen micro jox ñenn ñi nga xam ne ñoo nekk ci groupe bi ngir rek ñi àddu ci li nu mel wax daal question bi nga xam ne moom lañ leen posé woon moo dina lan mooy njaaloo kan mooy njaaloo ak boo gisee ku njaaloo nan ngay def ba maanaam fexe ko ba mu jege ci ak njaaloo ban conséquence la mën a am ci ku koy def ak ku def question boobu nag lañ posé ñëpp ñi nii dañ koy dooree xam ne ki nga ne mooy Baye Mor Fall Baye Mor Fall yow lan nga xalaat ci mbir mi nu mel asalaamaaleykum wa maa ngi leen nuyu bu baax di la ziar di la baal àq di la baal àq di ñaan yàlla mu booluñ jéggal ci barkeentu sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallahu njott naa ni daal yaa may bëgg wax loo ci loo xam ne bu fekkoon gis nga ku mel ne oustaz alaaj ñam wala oustaz jibi ñam wala ali ndooy wala isaa koli wala alaaji wala wala wala Demba Diop oustaz Demba Diop fa tabaarakallahu njott naa ni ñooñu daal boo leen gisoon ci la waxtaan yi gën a leer waaye it ci lay gën a yaatu waaye it ci lay gën a am fasaax ah fa tabaarakallaahu ñu nit ñuy jéemandi rek ndax ñu ngi jéem a wax ak yow fa tabaarakallaahu ci cadre njaaloo ndax njaaloo oustaz dafa nekk loo xamante ni fa doy waar dañoo jàngoon ci laxdari ba ca oustaz alaaj nag mu xamal lañu azina bi muy lim yu xaraam xamal lañu njaaloo dafa xaraam fa tabaarakallaahu kon dépassé nañ sax nag foo xamante ni dañuy taxaw ni la njaaloo dafa xaraam dem cooti na sunu sunu njàng déedéet dañ lay wax njaaloo dafa xaram parce que aha nga ni ma parce que lan ma ne la parce que am na ay conséquences yoo xam ne moo ci nekk nga ma yan conséquence la ma ni la lu mel ne lu mel ne lu mel ne feebar bi ñu tuddee sida ku ne xam ne feebaru sida lu ci nim nim mel ak gravité ba ca ne man de wax dëgg yàlla dama ni kenn mënu kaa faj waaye gisooguma waaye it mosuma dégg fi ñuy waxee médecin sàngam da koy faj waaye it bu dee am na néew na kon feebar boobu feebar bu bon la yàlla nañu yàlla musal ci jullit yëpp ñu xam ne njaaloo day joxe feebar boobu waaye njaaloo dafa nekk loo xam daf lay tëj parce que sobe la sobe la daf lay tëj day tëj waaw waaye it njaaloo dafa nekk loo xamante ni yàlla bëgg ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko bu fekkee dañu dañu bu fekkoon dañuy attiwoo sariya boo njaaloo te am soxna dañ laa war a ya waaye it du la wax boo njaaloo te am soxna waaye dama naan la boo njaaloo te mas dégg alxayri nga mas kaa dégg moo xam yaa ngi jenc soxna ba tey wala nga ñàkk kaa jenc maanaam boo njaaloo dañ laa war a rey sariya kon fa tabarakallahu léegi nag oustaz bu fekkee danga may laaj fan la njaaloo tàmbalee ma ni la sunu góor gu baax ga dafa waxoon mu ne biñ ko laajee la mooy njaaloo mu ne moom ñi mu jàppee njaaloo mooy bi tey ma jógee Casamance gii ma nekk ñëw seet si la foofu ba mu ñëwee ba tëdd jot nga dugal ma si néeg jox ma sa saru soxna ne ma sàngool set bi ma sàngool ko mu ne foofu la njaaloo tàmbale fa tabaarakallaa kon kii wax loolu defe naa ni dépassé na di wax maanaam wal kalaamil xabiir c'est pas ça nga baal ma oh, ndeysaan insaan na insaan ma li may wax waaw bi kalaamiha maanaam bi kalaamiha nga bànneexu ci ay waxam kooku dépassé na loolu kon bi kalaamiha xam nga parce que kenn waxu la bul njaaloo dafa ne la laa taqaru buusi naa dafa ne la bul jege mukk fu ñuy njaaloo bul jege oustaz lan mooy jege parce que la moo tax ñu lay tere jege parce que safara ak essence jubóowuñu ku ne xam na loolu kon moo tax ñu ne la bul jege fu ñuy njaalo ci lay wax nag bul jege fu ñuy njaalo kooku dépassé na fooy nuyoo jigéen wala jigéen nuyu góor di ko akulaat wala bu koy biisu nuyoo moom léegi dépassé nañ sax joxante loxo dépasé nañ foofu bi gën a catastrophe la ñuy def dañ lay nuyu biisu la wala ñu akolaat la jigéen bu lolewul ku lolewul mu nuyu ko akolaat ko biisu ko hmm? te tabaarakallah kon yooyu yëpp ah foofu la njaaloo tàmbalee foofu la njaaloo tàmbalee waa ilaa sax même nit bi nga xamante ni gisoo ko sax dangay ngay njaaloo ak moom parce que ngay bànnee ko ci ay waxam lañ la wax waa léegi kon nga déggee ci ne ki jël téléphone woo as ndawam di wax ak moom di ci bànneexu ci ay kàddoom mu ut ko ci ak mu dab ko ci mu ut ko ci wax ji wala sax nag mu ñàkk ko ci ut tam dab ko ci nga xool te talewu ko kon kooku noo koy déggee waaye it kon dépassé nañ ki nga xamante nii tey njaaloo ak jabaru jàmbur wala ki nga xamante ni mooy njaaloo ak soxna jàmbur léegi nag bu fekkoon da mooy may laaj lan mooy solution dama lay wax ne la wala fii dañuy wax naan wala mag ñi dañuy wax naan ku ñu wàccul dootal njaaloo xaw ma dégg nga maam déen nag ku ñu wàccul dootal njaaloo nga baal ma ci kàddu gi dégg nga maam déen nag waaw léegi nag ci lu maanaam bu fekkee ndaw nga nga dem ba commencé yëg sa bopp te nga xam ne yow mii kat sa bopp demal nga wuti soxna moo teg sa wet ko defee amaana yàlla dina la dimbali waaye nag ki nga xamante ni dafa am soxna di njaaloo kooku ustaz alaaj ñoom jàngoon nañ ca moom lam ca wax fa tabarakallahu kooku atti sariya mooy rey yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog ba mu rañaanee bokk na ca ñam gisoon ca mbugal ya ñi nga xamante ni dañoo gis yàpp bu baax gis yàpp bu bon bàyyi fa bu bon bi dem di lekk bu bon bi bàyyi fa bu baax dem di lekk di bu bon bi si biir safara dañ ko laajee dafa ne woon ñii ñooy ñi nga xamante ni dañuy bàyyi lu lew dem di di seeti lu lewul maanaam baa seen soxna dem di sagg ci soxna jàmbur wala keneen kon daal oustaz njot naan daal njaaloo man bu ma ci doon wax ak yow loolu laa la ciy wax njaaloo dafa nekk loo xamante ni li gën a catastrophe nag mooy dafa bari waaye it ki nga xamante ni dafa am soxna nga tukki bàyyi ko gannaaw parce que gis naa ñoo xamante ni ay 10 ans dañuy bàyyi seen soxna yi baa lu ko gën a néew yàlla xam na ko waaye it souvent la à part sa yëngu yu siy dégg wala ay yeneen yàlla xam na ko am na yu bëri yoo xam ne dégg naa ko ci waaw côté côté bu ne nag parce que yàgg naa dox waaw waaye souvent la plupart ñi nga xamante ne ñooy def loolu mooy ñuy tukki tukki bu yàgg kon nag maanaam jigéen tamit bu fekkee dem nga ba nga xamante ne yow da tukki tukki bi ngay tukki day yàgg mënoo ñëw pour man war nga mën a jéggal mu dem seeti gisee gure yooyu waaw man daal côté boobu noonu. yaakaar naa ne bu fekkee ndaw nga nga commencé sa bopp ah soxna yàllaa ko yor xam na ko soxna yàllaa ko yor soxna yàllaa ko yor boo sabab loo def it yàlla jàppale yàlla xam na ko man daal oustaz kàddu gi bëri na te amul solo ñu ngi baax a baax xam naa daal bu fekkoon gis nga oustaz ñu waxtaan ci ak yow ci lay gën a leer ñu ngi jégalu baax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh jërëjëf sëñ Mor sa xalaat daal rafet na ñu ngi lay jaajëfal bu baax naa bu ñu paree si yow dañuy dem ci ki nga xam ne moo dina Oustaz Demb Oustaz Demb rek moom kenn du ko présenté groupe bi ak xalaatam yu rafet yi contribution yu rafet yi muy joxe waaye tamit fii nii de wax dëgg na yàlla wax na fa wax ju rafet ñu déglu ko bu baax a baax. bismillahi rahmaani Guèye jërëjëf Abdou Guèye bi nga indi thème bu am solo ngi nii muy njaaloo ab njaaloo léegi dafa tas ci adduna bi gis nga di siwo ndox di nekkee sa biir néeg boo maree rek xel naan noonu la njaaloo yombee ci mbedd mi lu tax nit di ko def ndax ñàkk la lu tax nit di ko def bànneex bu dee alal jaru ko bu dee bànneex ñaari minute ba ñetti minute mu jeex waa mbokki gàcce àdduna ak gàcce bu gën benn gënu ci def ci am bu tane bi tane ban la gàcce àdduna moo tane ndax am na ku juddoowun fekku ko am na ku dee yëgu ko am na ko dëkkaloon yëgu ko waaye gàcceeb àllaaxira ñépp a ciy teg seen di bët yàlla nañ ci yàlla musal ñu naan kee daraan njaaloo ci àdduna allahu akbar waliyaasu billah yàlla nañ ci yàlla musal baat bi sax dafa rëy njaaloo est xam nga ni baatu rey bi islaam indi ne ku am jabar njaaloo dañ ko war a rey baatu rey boobu tax na ñu ne ki njaaloo balaa ñu kaa rey ñaka seedeel ni moom moo njaaloo ñooñu ñan nañu ñeent ñu bokkun fa ñu jóge xamantewuñu déggantewuñu déggante wuñu musuñu gise waa damay laajte ana ban jigéen ana ban jigéen mooy nangu ban góor mooy toog ñàkk nekk ci biir néeg tëj buntu néeg wàccee rido wàccee fenêtre toog ci biir néegam ka jóge Tamba fekk kuur gi ci gënn gi ka jóge Kaolack kuur gi ci gënn ga ka jóge Casamance kuur gi ci gënn ga ka jóge Dakar kuur gi ca gënn ga te ñoom ñëpp xamantewuñu yëgantewuñu lu dul dañuy ñëw tasi si seen bët tegu ci <laughs> boobu négligence defe naa nit du ko def du sa négligence yàlla la suturaal kon suturaal sa bopp te suturaal sa bopp nga bàyyi ko wala la njaaloo di def ci nit lan la njaaloo def ci nit ñu dem képp kuy njaaloo li njëkk li muy def ci yow dina def ci yow xet gis nga njaalookat foo ko fekk day am xet dina sangu dina parfum dina def lépp waaye dafa am benn odeur bu muy dégager te odeur boobu moom du ko yëg ndax yàllaay def odeur boobu mu nekk ci moom te pourtant nit ñi duñ ko sax foogee ne njaalookat la waaye dafam am bu bon bi nekk ci moom li muy def ci nit day tax nit mu am xar kanam gu ñaaw ku la gis du la ñeme sa xar kanam day ñaaw doo am leeru kanam leeru imaan doo ko am leeru tawxiit doo ko am dina gàttal sa fan boo waroon a dund vingt ans dund dix ans gàttal sa wërsëg boo dee xëy di am chaque jour ñaar fukk chaque jour yaa ngi am dërëm te ku sa wërsëg jeex nga génn àdduna ndax yàlla du la fi baax nga lekk wërsëgu jàmm di am deegu ñaaw lab ci géej walla nga dee ci lakk wala nga dee say mbokk gisuñu sa koor dinga am mbugalu bàmmeel mbugal gu tar bu ñu la dugalee ci sa bàmmeel sa kanam ñu féetale ko pénku bu ñu la suulee ba dem sa kanam dafay dummóoyu jàkkaaroog soow ndax kanamu mooykat du jàkkaaroog fa kaaba di nga am mbugal bu tar bisum penc waaye sa kanam gi du jàkkaaroog nit ñu baax ñi ëllëg bisum penc ña yàlla jox ndigal ngir mu ràmm leen waaye boo amul sens dëgg boo amul sens dëgg daxala fil naar aj safara ngay mujj waaye nag waaye nag am na lu am tuubu ilallahi tawbatan nasuuxa tuub jubal ci yàlla waaye nag nga teg ko ci tuub gu sell nabbi ibaadiye anni anal gafuru rahim yàlla mi wax muhammad ne ko neel jaam yi man yàlla maay yërmande maa yor yërëm maay yërëm jaam maa yor seen yërmande ku tuub ñëw ci man ma jéggal ko kon kii njaaloo la dem tuub te xam ne bu tuubee yàlla jéggal ko euh, mbokk yi lan mooy njaaloo njaaloo mooy ku amagum jëkkër mu sëy ki nga xam ne takku ko kóor gi ci gënn gi ki amagul jabar mu sëyëg ki mu takkagul kóor gi ci gënn gi wal iyaasu billah yàlla nañ ci yàlla musal baatu mooy yàlla ak baatu njaaloo dañoo wuti njaaloo diggante nit ak nit a koy def mooy yàlla mooy li la yàlla digal nga bañ defoo ko danga ko moy waaye dañuy delluwaat nag ci suñu soxna yi nañu sàmm seen cër ba góor du leen gis seen xel di dem ci moy góor ñi it nañu jël seen lépp dénk ko yàlla te xam ni mooy amul mucc mooy mujjam du rafet njaaloo mu jëm du rafet baat boobu sax dafa rëy baatu njaaloo dafa rëy yàlla nañu yàlla suturaal ba dañu ko def yal nañu yàlla dimbali ba duñu ko def yàlla nañu yàlla suturaal ba lépp luy jaaloo ñun jullit ñu duñ ko jege. sida mun na ci am bi gën a doy waar mooy nga nekk ci sa biir kër di ko def te kenn du ko xam nga pare séq ak sa jëkkër mu jël ci feebar nga séq ak sa jabar mu jël ci feebar ki ci mbedd mi dafa am kartam te yow amoo carte maa ngi jéggul ñëpp di baalu ak ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf oustaz Demba wax dëgg fa neex yàlla li nga wax xel mën na ko nangu rafet na set na leer na te mën nañ cee jàngee lu bëri xanaa di la ñaanal rek yàlla bàyyi la si ni kanam nga di ñu gungee ba si kanam a kanam a kanam ndax wax dëgg fa neex yàlla sa xalaat danga koy rafetlu saa su ne si groupe bi waaye bu ñu paree ci moom ñi ngi jëm ci benn soxna kii di soxna Basine ma nga dëkk ba Thiès moom dama indi na contribution ci mbir mi ñu déglu soppee a baax maa ngi leen nuyu ku ci nekk tur ak sant di leen baalu àq te di leen ko baal di ñaan yàlla yal nañu yàlla boole jéggal de débat bii rek ñuy wax ci wàllum njaaloo njaaloo moom yal nañ ci yàlla musal musal ci mboolum jullit ndax li indi njaaloo mooy ñàkk doylu ñun jigéen ñi dëgg la te dañoo wara doylu xam ne lii lañ yàlla jox ndax ding fi gis jigéen nga bëgg sa jëkkër sax sa boroom kër mu dem ba amatul boo ko ñaanee dix mu may la cinq mille nga xeeb cinq ba génn def na ko sudul noonu loolu de indi njaaloo te dañoo wara doylu nit boo nekkee moom mu am ba amatul danga wara doylu di sëyeek koo xam ne néegu sa jëkkër ci njaaloo la bokk te ñun dañoo war a gëm yàlla téeméer boo am da nga ko sa bopp ko sa bopp yaakaar naa ne moo dàq di wax suñu mbokk jigéen ñi nañ gën a farlu ci loolu xam na dafa xaraam njaaloo dafa xaraam nan seetaatal suñ bopp bu baax te doylu nit dafa wara doylu boo doyloo rekk am li nga bëgg boo doylul doo am li nga bëgg tooñ yàlla fekk la ca moo tax dañoo wara doylu ndax njaalo mi ngi indi doom ëllëg nga am jëkkër alal ja ñaanuñu ko yàlla mu génn àdduna ñuy miraas xale ba toog fee te moom du bokkee miraas ma bu boobaa doom ji day yaayam te doom warta mere waajuram ndax waajuram rek la am nan seetaa suñ bopp yàlla jërë ngeen jëf kontaan naa jërëjëf uh, soxna Basine wax dëgg na yàlla sa xalaat bi rafet na ñoo ngi koy rafetlu di la jaajëfal lépp li nga fi wax yàlla na doon ay yiw te yàlla defal la barke ak xéewal ñi ngi sant bu baax a baax soxna Basine donc kon bu ñu paree ci moom dañuy dem ci ki nga xam ne moo di ne Sayer Samb Sayer Samb nag taxawaayam ci groupe bi moom it saa su ne mi ngi ay commentaire ak ay contribution ña ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di wax na rek ngeen déglu kii di Sayer Samb moom xalaatam ak xelam lu mu toll ci mbir mi ni mel. ah ñëw lay ziara waa njaaloo de man ni ma ko gisee mooy njaaloo moom topp sa nafsun la rek waaw topp sa nafsun daal laa gis ne mooy njaaloo gi man topp seen nafsun de mooy àdduna bi dafa toll foo xam ne dafa yomb njaaloo gi ni ma ko gisee dafa yomb yomb yomb c'est trop te loolu ñi ñi ñoo ko war a dawal seen bopp ñoom ñoo ko war a dawal seen bopp man li ma leen di chaque jour li may conseiller ku ñi nga xam ne ñu ngi njaaloo man li ma leen di conseil mooy ñu bàyyi ko te xam nga njaaloo li nga gis ni en majeure partie ñuy njaaloo mooy ñi nga xam ne dañuy toog di wéet te duñ wéetali ko suñ borom waaw xam nga fekk da toog di wéetali ko wéetali ko woo dara wéetali ko ay jàngi El Hadj Malick wéetali ko woo ay jàngi Tijaan wéetali ko woo ay xasida wéetali ko woo dara lu dul musique toog sa néeg wéet yu bari ñu ngi ñu ngi ñu ngi njaaloo wéet moo lañ koy yóbboo wéet daal di woon a xaaral ma woo sama gel daal di ñëw mu ñëw saytaane ëpp la doole saytaane moo lay ëpp doole nga dugg ci te loolu daal ma di leen di conseil loolu daal rafetlu wuñ ko man suma ma sañoon mooy képp koo xamante ni yaa ngi koy def nga bàyyi ko ndax loo xamante ni suñ borom bëgg kenn bëgg loo xamante ni mbugal doomu moo la ci fekk wax dëgg yàlla ah ku nga jéem a rayanteeg sa bakkan man daal li ma gis mooy njaaloo topp sa nafsum la topp sa nafsum kese mooy mooy mooy mooy topp njaaloo boo toppee sa nafsu nag lu ne mën na la lu ne mën na la ci sa bakkan bi fekkee lu mu la xiir rek nga def ko wala lu mu la lu mu bëgg rek nga fekk ci ko lu ne mën na la ci dal wallahi la njaaloo ñi nga gis ñu koy def ñëpp dañoo topp seen nafsu dañoo topp seen nafsu eh, yanu àdduna te àdduna bi du kër àdduna du kër nañ xoolaat li nga xamante ni defaraat jukko yi daal di jéem a jël suñu bopp jógal ko suñu borom xam nga nit ki nay gëm am gëm-gëm nit bu amul diine amul dara rek saytaane da koy këf te ñun saytaane ñi nga gis ñu ko di ñëw saytaane da leen doole da ngay gis ku toog jigéen daal di ñëw xelam sax du wallahi lancim xelam du ne ci ci yooyu noonu lépp dafa gé dafa dafa am fu mu mais gis lépp fekkee yaa ngi jël sa nafsun topp sa nafsun yaa ngi am xaalis jigéen ñi di la jege di la yom yomb la bay bëgg dee te topp nga topp sa nafsun xalaatoo suñu borom xalaatoo dee xalaatoo dara chaque jour ci njaalo ngay def man daal bu ma sañoon chaque jour nañuy wéetale di ko ay jàng wala ñuy wétaliko lu ci mel ni groupe whatsapp yi nga xam ne lu ci mel ni groupe bu mel ni bu nekk nga xamante ni macha allah heure boo ñëwee doo am temps pour nelaw wala temps pour déglu musique yaa ngi temps pour déglu ay jàng fa nekk wala ay xasida wala yenn yooyu ngay déglu fekkee yaa ngi koy def sa xel du ne sax ci yu mel noonu lekk tëdd liggéey ñëw mais boo amee temps rek seytaane da lay ëpp doole soo amee temps rek saytaane da lay temps bu ëpp bi daal gis naa ne lu ci ëpp daal ci mooy temps bu ëpp bi ci la bokk temps bu ëpp bi ak topp sa nafsu loolu laa gis boo amee temps bu ëpp topp sa nafsu di lekk ba suur di tëdd di nelaw topp sa nafsu kaa yu mel ni ay affaire u njaaloo da lay yomb waaw ñu daal ñu xoolaat suñu bopp bu baax loolu daal laa am ci moom la wax sëñ Abdou ñu ngi lay ziar bu baax a baax di jégalu ci yéex a tontu question bi. jërëjëf euh, Sayer Samb lay sant bu baax sa xalaat rafet na bu soobee yàlla gars dana danañ ko jëfee ñi ngi joxaat kàddu gi ki nga xam ne moo di waa Algérie kii di Cheikh Siby lañ koy tëjee nag mbokk yi ñu jox kon Cheikh bi daal mu indi xalaatam ak xelam ci mbir mi ni mel moom Alaaji Abdu sama sëriñ maa ngi ziar di kontaan baax a baax a baax di déglu sa condition bu baax a baax a baax. waaw njaaloo moom li ma la si munti wax moom dafa gëmul yàlla daal maanaam ndaxte si benn si misaal boo amee soxna dem njaaloo si àll bi daana àll ba daanaka jàppal na yow néew néew buy dox nga rek néew buy dox nga amatul njaay amatul njariñ si adduna bi ndaxte. Euh, fi ñu toll nii ñii néew yu dox sax bari nañ maanaam néew yu dox bari nañ waaw ak ñàkk a doylu ñàkk a doylu dong dong dong dong benn condition si góor koo xamante ne ni tey ji am na soxna ba pare di njaaloo si àll bi da ko su dul damay yaakaar ne da ngaa respecté sa jabar waaw gëm-gëm bi gëm-gëm daal nga amut gëm-gëm bi moo moo des mais boo respecté sa soxna dëgg dëgg dëgg dëgg ni mu toogee muñ xaar la nga ñëw kon dans les kon dans les normes tamit yàlla noonu nga war a def tamit muñ xaar ko ba nga ñëw tamit waa ndax bu defee li ngay def amul loolu daal du am sa amul njëriñ daal maanaam dañ ñaan yàlla yàlla dimbali ñu suturaal ñu rek kenn ñu mu musal ñu ci seytaane ba kenn bañ koo def waaw ñàkk gëm sa bopp góor ñi jigéen ñi ak ñàkk waaw ñàkk a doylu loolu daal laa xam na ni moom moom njaaloo daal amul njariñ daal amul njariñ te dëkk bi toll na toll boo xamante ni partout dans le monde la booy xool waaw njaaloo bi moom bëri na lool si àdduna bi mais dañ ñaan yàlla yàlla defal ci waaw loolu moom jaagaar naa ni tamit benn côté si euh, si euh, parents yi parents yi am nañ si responsabilité pourquoi parents yi am nañ si responsabilité ndaxte yow fi toll yi da nga gis doom bu jigéen bi génn suba ngoon guddeeg bëccëg di sol lu ko neex di dama ko dikk di indi di la jox laajoo ko nan la demee nan la nan la demee ndaka sudul noonu saa bu ñëwee mel yow ko dëkk bi nu mel góor am na góor léegi yàlla na ma yàlla jégal ngeen jégal ma jégal ma si baat am góor ñoo xamante ne mais duñ te yàlla tax fu ma la mayee fukki fu ma la mayee ñaar téeméer xam nga ne am na lu ma see xalaat yooyu yëpp bu ñëw jox la tey juróomi junni wala juróom-ñetti junni jox la daal xaalis bu bëri laajoo ko quelque soit alpha ak nu mu munti demee laajoo ko nu mu demee nga ñëw di lekk di lekk tey yooyu dama naan parents yi tey am nañ responsabilité éducation daal moom moo si manqué lu bëree bëree bëri bëri mais tamit am na ñu koy def am na ñu ko du def ndax euh, olof olofi moo seetul quoi fa ndox doon te école ba tey boo demee ni ko fekk. daal xam naa daal njaaloo moom baaxul ci bu góor gi baaxul ci bu jigéen ak ñàkk gëm sa bopp ak ñàkk gëm sa soxna ñàkk jox sa soxna daal cër maanaam waaw ñàkk jox sa soxna cër loolu daal loolu laa amoon lu ma si wax ne sa mbokk taalibe la rek waxam moom moo xawuta olof moo xawuta kéemaane daal daal moom bu dëngee rek nga xam ne si man la bu jubee nag xam ne liggéey la wax dëgg yàlla maa ngi sant la ñaanal ko wax baax maa def si kër gi en même temps lu ñuy sori sori sori ñu ngi koy déglu di si jël ay leçons li may wax rek ñu jugee nañu école primaire élémentaire ñëw primaire à cause de vous ndax yéen yàlla na leen yàlla fay fay la bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw Cheikh ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la sant bu baax di wax ne yow sa xalaat rafet na xañ na nit ñi dinañ ko jëfee bu soobee yàlla incha allah di leen ñaanal fu ngeen nekk yàlla may leen fa jàmm may ak seen table nekk fii yéen ñëpp daal en tout cas ñu ngi kontaan si yéen ñi nga xam ne interrogé woon nañ leen ñu ngi leen di jégglu ci li nga xam ne temps bu yàq si yéen maanaam sonal na leen trop ñu jël seen temps pour ngeen de leen fi interview waaye daal ñi nga rafetlu yéen seen xalaat amaan na ñi nga xam ne ñu ngi ci groupe bi dinañ jëfee li nga xam ne moom nekk jël muy njëriñ waaye tamit dinañ wax ne lu jiwu jeexul jigu fa xañ na bi mooy seen deuxième numéro dinañ waxtaanee incha allah troisième numéro waaye yaakaar naa ne daal euh, après gàmmu gi lay doon waaye balaa boobu daal ñi nga xam ne ñoo nekk fii nii ci groupe bi ñi leen ñaan ñi nga xam ne wàllu thème bi ni yaatu na ku nekk après nga indi sa participation wax sa xalaat

lay doon incha allah ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp di jégalu nag di leen jox di daje ba gàmm gi ñëw incha allah ci beneen numéro gis-gis ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp di leen wax ne daal ñi yéen ni fanaan jàmm sax incha allah jaa ngeen jëf mbokk yi jërë ngeen jëf